aus billahi min asheytaan irajim bismillahi irrahmani irahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen baalu àq di leen baalu àq di sant yàlla mi nga xamante ne moo ñu baaxee ba jataay yi ñu mën koo amal fii ci weeru tedd bii nii di ko ñaan tamit lépp loo xamante ne jëf nañ ko ci weer bi te jublu ci aw yiw yàlla nañu ko nungul te fulal ñu ko lépp loo xamante ne tamit am na ci ci ay rëcc rëcc yàlla nañu ko suñu borom jégal ni ko mu assasatul Wafa bi xuququl iman tàmbale yéen bi koor gi tàmbalee ba tey jii di ñaar fukkeelu fan bi ak ñaar fas yéene nañu dellusiwaat rek incha allah nit nañ ko waxe woon ci fan yi ñu weesu fas yéene ànd ak suñu gan gi nga xam ne moom la ñu fas yéene dalal tey incha allah mu fas yéene ànd ak ñun jàngat benn tomb ba am solo muy sëriñ Ndiouga Tall ni ñu ko baaxoo def ak mbokk yi nga xamante ni ñoo fi jiitu woon rek bala ñu koy jox kàddu gi dañuy xamle aslëf ci ay jaar-jaaram xamle tamit lii nga xamante ne tomb bii nga xamante ne moom la war a seq ak ñun tey moom la war a waxtaan mu tàmbulee am njàngam ci franco yi nga xam ne moo nekk Ndakaaru foofee fi fi tàmbulee am njàngam ginnaaw bi la jóge fii Sénégal dem Maroc bi mu demee Maroc Maroc foofee la amee bac baccalauréat am ci wàllu français ak wàllu arab ginnaaw bi ci la dugg ci université yooyu nga xamante ne moo nekk ci Maroc ci benn faculté bu ñuy wax kuleetul adab ismul lughal inglisiya wala lughal arabiyya maanaam wàll goo xamante ne dañ fay jàngale anglais ak arabe bu foofu la amee maîtrise am ci wàllu anglais ak arabe naka noonu tamit bi mu amee maîtrise mu dugg ci benn euh, école supérieure boo xamante dañ fay defee wàllu tarjama muy traduction foofee tamit am na fa diplôme bi nga xamante ne moom la ñu fay sàkku bi mu ñibbisee fii Sénégal tamit wàllu googu nga xamante ne moom la doon jàng ci la yëngutu rek mu nekk ab traducteur nekk tamit professeur professeur u anglais ci école yi nga xamante ne mooy école gouvernement moo am tamit ay gëstu yoo xamante ne def na ko mën nañ cee tudd benn rek bi ñu tuddee al baynal adyan wa saxaafat al alamiya muy loo xamante ne day méngale diggante diine yi ak culture culture yi nga xamante ne mooy culture yi nekk ci àdduna bi muy gëstu boo xamante ne gëstu bu boo xamante ne ci biir gëstu yi nga xamante ne def na ko ci la bokk ba tey tamit mu yëngu teg ci wàll yi nga xamante ne tey ci lañ ko dalal muy bépp jotaay boo xamante ne dañuy fay tasaare diini dañu fay xamle jataay yooyu bari na lu mu koy fréquenté bari na tamit lu mu koy animé kon su may tënk ci gàttal rek kooku mooy ki nga xam ne moom lañu ñu dalal fii jataay bi tey mu fas yéenee seq ak ñun tomb boo xamante ne kenn ku nekk ñun war na ko bàyyi xel muy ay valeur yoo xamante ne amoon nañ ko ay jukko yu rafet jukko yu baax yoo xamante ne jukko amoon nañ ko jukko woowoon nañ ko waaye gis nañ ne fi mu nii mu ngi ci yoonu sànq kon loolu moom tomb bu am solo la boo xamante ne kenn ku nekk ñu war na ko bàyyi xel kon incha allah ci biir waxtaan wi danañu xamal jukko yu baax yooyu nga xamante ne jukko yi ab jullit la yi nga xamante ne ab jullit da ko te mu tàmbuli ci Sénégal yooyu danañu ko xamal ba tey tamit ci biir waxtaan wi danañu xamal lan moo sabab. jukko yooyu ñu tàmbali ko ñàkk ak ñan ñooy responsable ci ñàkk googu nga xamante ni tàmbali nañ ko ñàkk jukko yooyu nga xamante ne jukko yu baax la woon ñu xamal tamit ci biir waxtaan wi naka la naka la ñu sàggane ba tax lu bees lu jóge ci àll ba ñëw fànq maanaam ñëw bëgg a not li nga xamante ne ñun moom lañ moomoon xamoon ko te mu nekkoon lu baax ñu dem ak bërki dem waaw suñ jóge ci loolu nag faw mu proposé ñu nag ay solution yoo xamante ne xaj na buñ ci buñ ko buñ ko jëfandikoo dana mën a tax ñu mën a euh, euh, garder suñu jukko yi nga xam ne jukko yu baax yooyu nga xamante ne jukko yu jukko yu baax yooyu nga xamante ne moom lañu amoon démb ak barki démb kon noonu la waxtaan wi fas yéenee tëdd insha allah bala ñu koy jox kàddu gi rek ñu fàttali mbooloo mi ne suba insha allah fas yéene ñoo dalal euh, Serigne Omar kan bala Aïssa mu fas yéene waxtaan ak ñun xikam murid maanaam wax yu am solo yi nga xamante ne magi murid yi daanañ ko wax mu nekk mu nekkoon wax yoo xamante wax yu jëriñ la. ginnaaw suba incha allah ci euh, alxames ji ñu fas yéene dalal docteur Khadim Sylla mu fas yéene waxtaan ak ñun ci alxidma bu dee ci alxames ji wala ci àjjuma ji danañ dalal. ñu ngi dalal incha allah al ustaas Abdul Ahad Niang mu fas yéene waxtaan ak ñun fal yadhaku wal yakku maanaam nañu reete jooy kon incha allah ci e, gaaw bi nga xamante ne ci lañu yëkkati jataay bi fas yéene na def benn taabal ronde boo xamante ne danañ ci dalal ay boroomi xam-xam yu bari bokk na ci ñooñu sëriñ Mouhamed loo Ngaabu dana bokk ci ñooñu tamit sëriñ Amsatu Jaxate ak yeneen i borom xam-xam yoo xam ne allah xaj na bu ci yàlla àndee danañu teewe jotaay bi incha allah kon noonu la li des ci programme bi incha allah fas yéenee fàttali mbooloo mi rek ne ñi nga xam ne ñoo ñuy suivre ci internet bi albishru point org wala xasida online wala ba tey Murid TV yooyu yëpp incha allah danañ jàllale waxtaan yi naka noonu tamit Touba Média danga ko jàllale naka noonu tamit. rajo yi nga xamante ne moo nekk ci diggante Darou Moukhty ak Touba muy Darou ci FM ak Lamp FM Dunia FM ak RFM ak RTS waa Mbacké Jant bi FM ak euh, Walfajri ak Sud FM rajo yi yëpp danañ jàllale incha allah waxtaan yi nga xamante ne moom la ñuy def fii ci jumaa ji incha allah kon euh, ñu fàttali mbooloo mi rek ne tomb bu am solo bii nga xamante ne moom la sëriñ bi bëgg a seq ñun tey ji incha allah. ku ci amum laaj rek incha allah boo ci boo ko bindee ñu fàttali ne laaj yi tamit ñu ñu waxoon nañ démb ne nañu koy bind ci olof te mbind mi nekk mbind mu xaw a leer ndax bu ñu ko bindee ci arab léeg-léeg kii laaj lam bëgg a laaj dëgg-dëgg ki koy liir xam exactement li mu wax waaye nag su ko bindee ci olof danañ lii a laaj su ko defee ñu kon laaj nañ koy bind ci olof mu nekk wolof yoo xam wolof lu xaw leer lay doon ñu jaarale ko suñ ko joxee ci Baye Dame Diakhaté rek incha allah Euh, balay waxtaan wi jeex danañ ko bàyyi xel gis na ci tontu tamit incha allah kon li ñuy def moom mooy dañu jox kaddu gi sëriñ bi yàlla na ko yàlla defal taw defal ko defal ñu ko wasalaamualeykum wa rahmatullah a'udhu billahi as-sami'i 'alim minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi a'ta kulla shay'in khalaqahu thumma hada wa khalaqa al-insana min nutfatin amshajin liyabtalihi wa ja'alahu sami'an basira wa hadahu as-sabila imma shakiran aw kafura wasalaatu wasalaam ala man ursa rahmatan lil alamin sayyidina muhammadin makin alfatixi lima uxliq walxaatimi lima sabaq nasiri lxaq bilxaq walhaadi ila siratihi almustaqim wala li xaq qadri miqdaar azim amma baado nastahilu xadisana maakum bi taxtin islamia alxaalida assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu innahu min adawaaci surur walfarax walictizaaz an yakuna shaxsun alxaqir walmutawaadic walfaqir بمن وجهتم إليه الدعوة للمشاركة في هذه المنبر في هذا المنبر الذي يتناوب عليه علماء الأجيال من المسلمين في هذا الوطن العزيز في هذا الشهر المبارك الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى الفرقان وفي هذه المدينة المباركة دار المعطي التي أنشئت لإعلاء كلمة الله ولإحياء علوم الإسلامية wali tarbiyati ak yallil muslima wifqa ma yurdi allah rabba rabbu samawati wal ardi wa ma baynahuma nalula aliyal kabir an yubarika lana wa lakum fi harakatina wa sakanatina wa yuwaffiqana lima nuhibbu wa narda wa ma aradna ila al islah masta'ana wa yataqabbal minna innahu samiun qarib mujibu da'awat ñoo ngi nuyu mbooloo bi yépp leen baal àq te di leen baal àq tey doole sant yàlla mi nga xam ne moo bind doomu aadama ak mboolem lépp lu man doon bu mu ko bindee bàyyi ko da koo bind jox ko namm war a dundee ci ñaari côté yépp bu dee doomu aadama bi mu ko bindee mu jox ko ni'matul ijaad da cee boole ni'matul hidaaya nit ki nag du mën a am nekk nit mukk fii ak day wan gannaaw ni'matul hidaaya dara gën a ñëw tuuti ci wax ji kon doomu war na xam ne li muy dox ci kaw suuf su borom ni mu ko waxee rek noonu la amee da koo bind ngir natt ko natt nag danañ jël ñaari safaan la ñuy boole xool la nooy doxale ndax daf la jox loo xam ne mën nga ci ràññee kon ñu ngi ñaan yàlla ci natt boobu mu génn ñu ci ci jàmm ñu jóge ci lii mu def ci koor gi yépp mu am ko ci mooy tàbb ci yërmaneem te premier point pour tàbb ci yërmane yàlla mooy dégg waxam boo déggee waxam tombeek yërmandeem boo liggéeyee ngir moom mu bàll say rëcc-rëcc ak la nga xam ne danga koo fàtte boo ñëwee mu gërëm la tàbbal la àjjana mu ñetti buntoo ñibbi ci koor gi ñu ngeen yàlla defal ñëpp ci koor gi ñu sang bi nga xam ne Muhammad sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne moom la yónni googu leer muy leerul hidaaya yonent indoon ko ba ci moom su mborom tëj géew bi mbooleem lépp luy jariñ nag bay daamal xiyaamatil akbar sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam moom la ko si borom jox ñu ngi doon leen julli ci moom tey ñaan yàlla mu taasuñu ci barkeem ah tey xam ne <clears throat> nekk na suñu mbégte ah ñu boole ñu ci nga xam ne woo leen ci biir jataayu xam-xam ci bërëb bu tedd bi ci dëkk bi nga xam ne muy Daaru Muxti ci ko sos da ko sos rek sof ko ci ndigalu Mawlana Cheikh Mouhamed Bamba radiyallahu ta'ala anhu te mooy sos ko ngir yëkkati fi kàddu yàlla ba ñëpp dégg ko dundal fi xam-xamul islam yi duñ ko dundee yar fi maasin fi bàyyi yarul islam boo xam ne ëllëg day doon seede dundu Cheikh Ibra Fati ñu ngi dollee ñaan yàlla mu tax ñu seen barke di ñaan yàlla mu barkeel ñu lépp loo xam ne ñu ngi koy yëngu ci boobu ñu wax tey suñu point suñu tomb tey bi ñu waxtaanee ñu ko sang bu waxee léegi baax ak ay jikko yu sell yu ñu nemmeeku woon yu ñu yëgoon ci réew mi amoon fii ñu gis ne mi ñu commencé wane gannaaw ci loolu lañuy waxtaanee ñu wax ne loolu yémewu tey ku xool suñu penc yi mboolem rëdd bi ñu tudde Sénégal tey da gis ne nit ñi nañu meloon seen diggante mi ñu commencé am ak sopperñiku sopperñiku boobu nag a ah, dana ci waxtaan li nga xam ne moo ko waral ah danañ wax tam tam nu ñuy def ba mën a li ñu soppi ñu soppi ko xam loo xam ne moo ñu soppi ñu soppi loolu tam ba mën a dellu fi nga xam ne fa la ñu mag ñi tënkoon ñu nekk fa danañ ci waxtaan ci mooy bu njëkk bi bu ñuy wax la ci gàttal bu ñu waxee lee li nga xam ne moo waral soppite gi ci jikko yu sell yu baax yooyu ak baax gi nga xam ne ràññewoon nañ suñu mag ñi daal ci dund mu commencé wan gannaaw dara waralu ko lu dul sàggante ndax olof dafay wax ne lu lu fa jiwoo jógul jógu fa te mag ñi li leen baaxuloon yëpp ba tey mi ngi ak ñun téere yàlla bi la ak sunna rasul sallallahu alayhi ak njubu mag ñu jub woon loola lislaam doomu lislaam sàggante mooy mën a tax mu ñàkk loola waaye loola suñu borom moo ne ko maa la koy téyeel ndax dafay dugg ci inaa nahnu nazzalna zikra wa inaa lahu lahafizun kon jullit yi buñ demee ba nara a sànku sànku tega day dellu ci seen sàggante dana gën ñëw ci waxtaan ci kanam tuuti bu ñu gisee itam naka ki soppi naka la fexe ba soppi ñu dañuy gis ne li ko waral rek ci gàttal mooy doomu aadama day juddu ni ko suñu borom waxee yonent bi sallallahu alayhi wasallam gën ñu ko leeral suñu borom dana fitratallahi allati fatara an-nasa alayha la tabdila li xalqillah zalika dinul qayyim yonent bi ne képp kenn ci yéen buy ñëw jamono day ñëw ci fitra day nekk bu doon tey këyit la day nekk këyit gu weex tàll bu dara taxul ginnaaw bi nag ay waajuram ñoo koy faggul jox ko la mu nekk bu tuddee bu nekkee yahuud wala mu nekk nasaraan wala mu nekk majuus lii ñu wax tey baat bi muy identité bi ci ay waajurum la koy jële kon waajur yi ñooy liggéey liggéey boobu nag tey ba tey point bu njëkk bi da koy topp sàggante gi am foofu moo am ba tey ku wërta jàngale ci njëlbeen ñëw jàngaleen kon ki ñu soppi dafa ñëw waruñu woon a jàngaleen ñu jébbal ko mu jàngaleen te nag nit ku nekk la nga xam ngay def kon bi mu jàngalee la mu wut jàngale ki màgg ci li mu jàngalay def kon ñu bàyyi loolu xel dana gën a leer ci waxtaan wi danañ wax itam lan mooy saafara ci lii saafara si man ñëpp di ko daa wax alxuraan tudd na ko alxuraan tudd na ko mag ñi wax nañ ko ñëpp wax nañ ko Omar bin Xataab moo ci gën a leen sax dafa wax ne xeet Muhammad sallallahu alayhi wasallam wii li jagaloon mag ñi rek ay jagal gone yi ndax suñ bëgg-bëgg soppeeku fii te mooy dund ci li neex yàlla dellu ci moom mu gërëm ñu tàbbal ñu àjjana loolu la ñuy ut mas bu su ñëw loolu ngay ut kon li koy saafara mooy dellu ci jàngaleen islaam loolu mooy saafara wi euh, kon ñu wax dugg ci leer la bu njëkk bi li nga xam ne kenn ci ñun mënu ko sikki sàkk tey ci suñu àdduna bi ñu bokk muy ñun jullit yi àdduna bi ñu bokk dafa am loo xam ne règle sociologie la mooy nit ñi ni ñuy dunde ci wàllu askan am xam-xam bu ci jëngu dañoo wax ne doomu aadama bu ñu bokkee itam benn àdduna bu ñuy dund wuute nañuy àdduna ida kunna na'ish fi kawkabin wahidin fa innana na'ishu min jaybin akhra fi awalima mukhtalifa nit ñi bokkuñu àdduna yu ñuy dund li nga xam ne mooy def àdduna yu jullit bokkut li def àdduna keneen ku dul jullit loolu li muy wundi mooy lan àdduna joo gis nit ki bu ñëwee bu ciy dund dafay dund ci ay diggante yu fasanti ko l'homme vit dans un ensemble des rapports rapport yooyu nag commencé ko ci déggin lu ñu am ci yàlla jullit yi am nañ loo xam ne kenn amu ko ci àdduna bi damay bëgg su ma waxtaan toujours surtout ay ndawu jullit ñi xam li ñu yor mooy lan islaam ñëwul na rek moo gën ci diine yi bàyyi fi déedéet su ma dafa jox ko firnde yu leer nañ fu mu jaar wan ne li mu jox sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam moom rek moo ko yor képp ku ko bëgg suba mu nga a jàpp am ko loolu dana leer ni ci waxtaan fii li nga xam ne moom la nit di dund bu ñëwee doomu aadama day dund ci ay diggante yu fasanti ko diggante yooyu bi ci jiitu mooy digganteem ak boromam bu weesoo sa boroom sa digganteek say waajur bu weesoo sa digganteeg say waajur sa digganteeg sa bopp bu weesoo sa digganteeg sa bopp sa digganteek say dëkkandoo bu weesoo sa digganteeg say dëkkandoo say jegeñaale say askan muy dem yooyu yëpp ay diggante yoo xam ne bi diina nit koo gis diina gëmu gëm na mu koy doxalee diina ko moo ko ko jàngal islam nag ñu am loo xam ne dafa leer suñu digganteeg suñu boroom mën nañoo lu yeesu tey mën ngeen a gëstu dangeen gis ne àdduna bi yépp diina yi fi yëngu yépp di wax ci yàlla julli rek ñoo fi am seen digganteeg seen borom lay yu leer nañ xam yàlla xam boo xam ne yàlla moo wax boppam ñi xamee ko foofu. af man kaana ala bayyinati min rabbihi wa yalluhu shaahidu min wa min qablihi kitaabu Musa imaam wa rahma kaneen kurul islam même ismu zaati bi bu ngeen demee ci yii ñii bokkal réew mi bokkal diine bu ngeen ko laajee xamuñu bu doon waxtaan bi média danañ ci gën mu gën a firnde ba ngeen xam waaye comme que lu ñu àdduna yëpp jot la day yeneen lay niru tooñ waaye du tooñ noonu la ismu zaatullahi sax xamuñu bala ngeen ko xam ngeen nekk ak arab yi nga xam ne ci biir arab yi am na ñu nekk mais ñoo ngi dañuy dem ba dañuy dem ba mujj gi baat yi alxuraan joxe dañuy jël di ko jëfandikoo kon ngeen xam ne jullit yi ñoom ñoo am xaqul mubiin am ilmul yaqiin te incha allah agguñ bi su penc mais fii am na ci ñoo xam ne su borom jox na leen al aynul yaqiin ci mbir mi kon jullit caaxaan waratu ko ci digganteem ndax li mu nekk leer na nañ kon ñu xam ne suñ diggante suñu borom noonu la leere ba mu fa jógee gis ngeen alxuraan bu yar ci première point yi nga xam ne mën nga jox tomb bi li yàqu suñ diggante suñu borom tey moo njëkk yàqu ci penc mi ni ñu war a déggee yàlla kan mooy yàlla ci suñu bopp ak jëmmam ja moom di déggin woowu li ma njëkk a juñu sànq moo dem ba lal nañu ko waaye bu ñu ko bàyyee nag lii xew tey ci pénc mi lépp ñu ngi ci kon ci gàttal daal dañuy wax ne li fi am bëri civilisation moo ko indi te civilisation bi ñëw dafa ñëw yore doole matériel bëgg a dindi doole pas-pas buñ delloo ci pas-pas rek lépp mën na ñëwaat Sëriñ Tuubaa mi doon ci misaal ah, la koy lay fexe na ñuy weesu loolu mooy joxaat suñu bopp suñu borom mu téyel ñu suñu lépp suñu borom bu ñu téyelee suñu lépp boole ñu ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam du ñu am gàccee àdduna du ñu ko am alaxira te ëllëg danañu boole ci ñi nga xam ne yawma yaqul euh, yawma yaqul alladhina amanu rabbana atina nurana waghfir lana yawma la yukhzi Allahu nabiyya walladhina amanu ma'ahu nurun yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atina nurana waqfir lana innaka ala kulli shay'in qadir wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sëriñ Njugatal ci waxtaan wu am solo bii nga xam ne moom nga ñu baaxee te mu nekk tomb boo xamante ne kenn ku nekk ci ñun war na ko bàyyi xel ndax dafa bokk ci li nga xam ne su jagee société bi jag te bu société bi jagee ñun ñoo ko jagal waaye nag bis bu jagatee jagadee société bi day jagadi te jagadi société bi mooy sunu jagadi kon nekk tom boo xamante ne tom bu am solo la tom boo xamante ne kenn ku nekk ci ñun war na ko bàyyi xel yaakaar naa ne gëstu bii nga xamante ne moom nga ci def ak lii nga xamante ne tey moom nga ñu ci baaxe ci yàqu-yàqu bi fi mu toll ak li ko waral ak kan mooy responsable ci wàll googu noonu ak solution yi nga xamante ne proposé nga ñu ngul rawatina li nga xam ne moom nga ñu andil ci njàngulem Sayxul Xadim ak borom Darou Moukhty mii nga xamante ne mooy borom dëkk bi tey yaakaar na loolu doy na képp koo xamante ne teewal nga waxtaan wi kon ci turu muassasatul Wafa'i bi huquqil imaan ñu ngi lay sant cant goo xamante ne am na fu mu tàmbali waaye amul fu mu ndax xam nañ ne jamono bi xaw naa xat te yite yi bari na waaye nag xam ngoo xam ne lii mi ngi bokk ci liggéey bi nga xamante ne ci nga yëngatu moo tax nga ñëw tey bokk ak ñun jotaay bii loolu nag rëy na fi ñun lool ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala guddal sa fan te yokk sa xam-xam te may la kàttanu nga àggale liggéey bii nga xamante ne mu nga tàmbali koo xamante dana kawe sa njot kon li ñuy def rek moom mooy xam naa ne dañuy ñëw ci laaj yi balay waxtu wee jeex ndax des ci waxtu yi taxul mu bari lool lool laaj xaw naa bari Euh, ñu fàttali mbooloo mi rek ne suba incha allah Serigne Omar Kane ay sax moom la ñu fas yéene dalal fii jotaay bi incha allah ñu bàyyi ko xel kon ñu jox kàddu gi Serigne Khadim Diouf su ko defee mu ñëw ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci. Euh, mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ngi leen di nuyu di leen ziyaara euh, di leen ndokkal ci weer wu nga xam ne ci lañu nekk muy sahru Ramadan di am mbégte lool ci waxtaan wi nga xam ne Serigne Ndiogu doon na ko def. muy waxtaan wa am solo e, mbokk yi déglu ko bu baax teewlu ko bu baax ba tax na laaj yi bari na waaye waxtu wi li ci des bareetut ñu jukki ci yenn laaj rek su ko defee mu tontu ci e, sëriñ bi kii nee na gannaaw ba mu rafetloo waxtaan wi nee na day laaj ba xam e, cosaani réew mi nee na saa bu ñu tuddee cosaanu réew mi nee na dañuy wax ne mooy bëre ak yenn xeeti po yi nga xamante ne gone yi dañ koy def waaye duñu lim lenn loo xam ne lu bokk ci xeetu xam-xam la nee na ndax loolu wér na wala déet lislaam moo fi cosaanoo moo fi am ndam ñun rawante na ñu ngi topp suñu tubaab moom lislaam mooy suñu cosaan moom euh, li ki des nag li ma wax léegi dama bëgg baat bi ma wax parce que dañoo nekk ci état maanaam tëralinu àdduna wu bees état moderne ñoom ki leen di jàngal lépp loo xam ne doxalinu iblis la lay indi tëral mais li ma leen wax ku ne xam ne lambu polo po bokk na ci li mënut a def réccu lay ju àdduna alaxira kooku leer na wax naa ko fi sànq kon seeblaat leeral ne islaama fi cosaan moo fi masa joxe ndam ba tey moo fi lépp lu fi am njariñ ci réew mi ñu koy topp islaam la kon xale yi islam la ñu dénk mooy suñu cosaan jërëjëf ci tontu boobu leer na Euh, kii itam nee na day laaj ba xam iblis moo yàq jikko yi léegi walla nit ñi seen bopp ñoom ñoo yàqu seen yàqu bopp. waaw yaakaar naa ci biir waxtaan yi leeral naa ci ne suñu borom teraan gum teral doomu aadama moo tax mu bàyyee ko boppam gannaaw bi mu ko waxee boppam bàyyee ko boppam jox ko boppam bàyyi gi mu la bàyyee sa bopp ne yaay xool wax naa leen ko da ngay nekk nitu yàlla wala nga nekk nitu iblis. iblis tontu loolu iblis a ko tontu boppam. nit ki bu yàqee boppam su borom nee na bu nga nee bisu penc iblis li muy njëkk a wax mooy rabbana ma atghaytuhu yàqu ma yàqu ma xelam de moom moo sànq boppam bu nee ba ca des ca biir safara xuloo bu leen yuuxu jëmee ma duma du ma seen yuux bu du ma ko def ndax man dama leen doon xiirtal ngeen def yéen a def man defuma dara maanaam musuqkum wa antum musuqi inni kafartu ma min qabl man iblis iblis yàqul kenn dalay xiirtal nga def maa kaana lii aleykum min sultaan amu ci woon benn benn dogal kon leeral naa ko léegi loolu leer na képp ku yàq iblis moo lay sor xel mi nga yàq boo commencé yàq mu daw jóg fan yii yaa ma a sañ yàlla nañ ko borom doon musal. amiin yaa rabbal alamin kii nee na itam day laaj ba xam nee na lan ngay dénk ndaw ñi nga xam ne dañuy dund ci jamono ji ci ñu jéem a delloosiwaat njàngaleem mag ña ak seen jikko yu baax yi ñu daan dund lan nga leen di dénk. mooy ñi taqoo jikkoy mage rek te xam ne góor góorgóorlu bañ a xeeb bañ a yéem bañ a xàddi metti na woon lool lii njot ci diine ku si néew mañ ñi kon liggéey dëkk bi léegi rek ku ne xam ne ni fi ndox mel ak xew gi ñuy xewlu ku ne xam ne li fi nekkoon te bu may wax naa leen dëkk bi ñu ko san dañ ko sotoon ngir islam samp kon tey lii ñu amaku si xéewal nañu dollee muñ te xam ne lu mu metti metti yoonu noonu la na ci dollee muñ doole cee góorgóorlu xam ne mooy dëgg yàlla na suñu borom barkeel seen yëngu-yëngu euh, te toftal leen ci ak euh, najaax. jërëjëf ci tontu boobu euh, kii itam nee na jamono ji dafa am barab bu ñuy tuddee kaso nee na day laaj ba xam jamono yonent bi sallallahu ndax amoon na jamono yooyu ndax kaso amoon na ci jamono yonent bi alayhi salaatu waaye wala boog bu amul ndax amoon na beneen barab boo benn barab boo xam ne dañu koy waajal daañ ci yare nit ñi bu bokkut ak kaso kaso kaso moom bi àdduna ba tey as kaso gi am yonent bi Yuusuf Yuusuf ko jiitu te Yuusuf yàlla kuy dem kaso Yuusuf ay sa sang ku dem kaso Yuusuf mooy sa sang waaye kaso bi am kaso bi ñu suñu di moytuloo suñ tubaab moytuloo ñu ko rabbi as-sijnu ahabbu ilayya ma yad'unani ilayhi dem kaso moo ma gënal mooy la sëñ Tuubaa nee na fal maasi xaa i wa baa i wa siini kaso dëgg-dëgg mooy tàbbi ci mooy yàlla yàlla na su borom doole musul moo naa Cheikh yaakaar naa fi mu làqe ñeent fukki at ba keroog ñu koy mujj gis ci kaw suuf ci loxo tubaab la nekkoon kaso la nekkoon mais lan ne ko xañ ak lan nañu xañ si diggante moom lépp dafa gën a leer kaso mooy nga nekkul ci lu neexul yàlla ib ku ci dëgg iblis moo la ci tëj ba keroog sa borom kaso doomu aadama yi du kaso dara kaso mas mën yàgg na jërëjëf euh, ñi ngi fàttali mbooloo mi nga xam ne ñooy doge ci jumaa ji ñu wormaal barab bi nga xam ne fi lañuy doge ci wattu ce taqal li nga xam ne moom lañuy xewloo euh, kii itam yaakaar naa mooy laaj bu mujj bi nee na ndax li ñuy wax franc-maçon ñi ñuy tuddee franc-maçon nee na ndax gisoo ne dañoo taxaw temm ci gàllankoor jullit ñi rawatina xale yi ci wutal leen yenn xeetu jikko ak weneen xeet doxalin woo xam ne moom la ñuy dund loolu daanaka waxtaan wi yépp ci la wundoon euh, waaye